waxoon nañ la al imaam an-Nasaa'iyu ku mel ni moom soloo na ko raxmatullaahi alayhi naka noonu al imaam Ibn Hibbaan soloo na ko te wéral na ko ak imaam al xaakim al imaam al al dhahabi daal di koy dëgëral ci.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 wax nañ imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi daal dina koy solo imaamu annasaa'iyu raxmatullahi alayhi mu ne axbaranaa muhammadu bnu raafi qaala xaddatanaa yaxya bnu aadam qaala xaddatanaa mufaddalu wa huwa bnu muhalhal an al-A'mash an Shaqiq an Masruq an Mu'aadh radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu ila al-Yaman wa amarahu an ya'khudha min kulli haalimin diinaaran aw 'idlahu ma'a fir wa min al-baqari min thalaathiina tabi'an aw tabi'a wa min kulli arba'iina musinna al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah alayhi mu ne haddasa axbaranaa xabaare nañu Muhammad ibn Raafi' suñu sëriñ de Muhammad ibn Raafi' qaala nee na haddasanaa nettali nañu Yahya ibn Aadam al imaamu Yahya ibn Aadam moo koy nettali qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Mufaddal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 am na lees ciy seet ndax imaam Masruq xat dajawul ak Seydina Mu'aaz mooy comme li ñu waxoon sànk mu ne waaye imaam at dafa dafa ne xadiis bi xasan la li shawaahidi ndax yeneen xadiis yu bari yi nga xam ne ñooy wax lii nii di seede lii jële nañ ko ci Taawus an Mu'aaz loolu tamit munqati' la comme ni nga xamante ne noonu la leere ci képp ko xamante ne nii xam nga dara ci wàllu xadiis hein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 mu ne baasani yebal na ma rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ilal yamani yónni na ma yaman fa amarani mu digal ma an axuda min kulli arbaina baqaratan saniya wa min kulli talaatiina tabi'a wa min kulli xaalimin dinaaran aw idlahu ma'afe mooy même li ñu jóge léegi rek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 mooy zakat ndax loolu nekk loo xam ne lu war la ci moom euh, léegi mu am beneen wax <coughs> mu am beneen wax boo xamante ne nii mooy waxu al imaam muy waxu al imaam at-Tabari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 ba soixante-dix-neuf kooku mu joxe benn nag woo xam ne tabian ak musin na lay jox nag woo xam ne benn bi ñaari nag benn bi benn at la am beneen bi ñaari la am hein lu ma wax noonu soixante-dix soixante pare nañ ci soixante soixante-neuf moom la doon joxe ñaari nag yoo xam ne tabian la bu nekk un la am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 zaka est-ce que li nga xam ne mooy lem est-ce que am na zakat wala déet insha allahu taala kon jataa bii di zakatul ghanami wallahu taala alam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika amma yasifun wa ala al mursalina rabbil alamin